ndey ju baax mooy assurer li nga xam ne mooy avenir u doomam ci wàllu yàllaam laata wàllu àddinaam te ku assurer wàllu yàlla nag assurer nga wàllu àddina bi ndax loolu loolu taqateku mooy amul différence waaw ñun li ñu jàpp ne lu profane xam-xam yu yu yu religieux ak yu profane loolu l'islam xamul loolu kiy def loolu ak ñi mu toxale ci ñoom ñoolu ñoom ñoo xam loolu waaye l'islam xamul xam-xam profane parce que xam-xam yépp min Allah xam-xam yépp ci buur yàlla la jóge léegi nag dëgg la am na yoo xam ne ñoo priorité dafa am ñoo gën a nekk li nga xam ne ñoo gën war nga xam leen balaa yeneen muy yi nga xam ne mooy yi jëm ci borom bi subhaanahu wa taala nan nga koy wéetale muy ilmu tawxid loolu moom moo war a njëkk ci xolu doomu aadama bi parent buy suñu borom xéewal may la doom ah tout tànk yow sa premier objectif sa premier objectif mooy ma fexe xamal ko borom bi nga xam ne moo ma sàkk sàkk ko moom mii ana borom boobu mooy kan ak lan moo yell ci moom ak lan moo li nga xam ne dafa jomb ci borom bi subhaanahu wa taala mu xam ko muy ci point tawhid yu gàtt nag te yu nekk lu simple ndax ki ngay waxal mooy xale la doo ko ñëwal duggal ko ci ilmul kalaam yooyu taxul ñuy wax waaw li nga koy tere xale bi ak li nga koy digal buwul fexe ba mu gis ne yow la ci yow la jóge parce que bés bu jàppee ne ci yow la jóge bés boo fi newul mu def li nga doon tere te bakkanam bëgg ko mais da koy yëgal xamal ko ci ci ci njëlbéen kene mbir mi man ak yow ñoo ci yem dafa am nag koo xamante ne moom lañu ñu naan allah moom mooy yàlla subhaanahu wa taala moo ma sàkk mooy moo ma créé moo tax ma nekk fi moo ma sàkk yow it sàkk képp koo gis ci kaw suuf rek alentour bi sa nijaay yi sa tante yi sa bàjjen yi étranger yi ñi nga xam ak ñi nga xamul animaux yi gii yi lépp moom moo leen sàkk moom nag dafa am lu tax mu indi ñu fii fii ñu nekk daa bëgg rek ñu koy jàmm jaamu ko mooy lan mooy gis nga daa am yoo xam ne moom lañu digal ne nañ ko def yooyu noonu nag dañuy respecter yooyu waaw bokk na ci lii nii moo tere lii du man maa ko tere de waaye buur yàllaa ko tere te nag buur yàlla moomu dara du nëbbu ci moom waaw amul lenn lu nëbbu ci moom mooy manoo caché wu ba du la gis même boo nekkee ci lëndëm fay ko sa papa nekku fi ton père n'est pas là ta maman n'est pas là ton oncle papi n'est pas là loolu lépp moom dina ko gis moom boo fi ne boo yow rekk boo newoon foo xam ne yow rekk fa nekk mu ngi lay gis moom nag moo ne bul def lii bés boo ñëwee ba koy def nag a ah xamal ne moom mu ngi lay gis même man bu ma fi nekkul man damay jottali kese li mu wax waaw ma fi newee dinaa la wax de bul def lii defal lii kiiwal lii waaye yëgal ne boo ko xasee jàpp même bu ma fi nekkul loolu la xale bi teel ak conscient que ne mbir mi du ci yow la jóge te tamit yow parent bi il nga nekk modèle bu mat waaw mooy yi nga naan lii yàllaa ko tere moom it warula cee fekk nga koy def parce que du am saas yow yaay modèle bu gën a rëy bu mu am waaw xale bi modèle bi gën a rëy bu disponible bu mu am mooy yow mooy yow mooy yow mooy yow lay xool yow en tant que waajur wi bu baay ji ak ndey ji première yéen la njëkk a xam li ngeen di def yéen la jàpp ne yéen a gën ci kaw suuf te yéen rek la xam moo tax bu lu ngeen def bu yeboo ngeen xool bu baax manoo ñëw naan na waaye lii yàllaa ko digle ba pare yow tout le temps mu fekk la ci li nga xam ne mooy li nga ne yàllaa ne boo kenn def nga koy def waaw loolu na tamit mooy nit dangay conséquent envers soi-même waaw nit ci daa war a nekk ku rigoureux moo tax yar du ñépp ko man jur doom ñu bari man nañu ko waaye yar doom ñi ko man bariwuñ waaw jur doom bariwul coono bu rëy de waaw waaye yar doom c'est là là où se situe problème te loolu nag la parents yu bari raté waaw rawatina suñu réew yi nga xam ne duñu yar kenn dañuy yafal boo déggee ñu ne la sama doom maa ko yar ci farataay yàlla ak sunnaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy ci kër gi la doon lekke ba toll ni mu toll ni mu yafale xar mi rek la doon ko yafale yafal ñun la tuddee yar te xam ngeen ne loolu bokkul ak yar waaw waajur yu bari rawatina jigéen ñi ñoo assurer seen aveniru doom ci seen wàllu yàlla waaw Seydina Anas a ngi yaayam moo téye ci loxoom ndax baayam nga ne ma mais ana baay ma ne la baayam di Anas no Malik ibnu Nadr ibnu Damdam di yonent bi alayhi salaam di ñëwe Medina di woote si dafa bañ lislaam bañ yonent bi alayhi salaam ba tax mu ne moom li muy def day gàddaay quoi dafiy jóge parce que Medina manu fee nekk ak yonent bi alayhi salaam wal iyaazu billah ci la jóge dem Sham kenn xamatul fu mu ne ba ba tey yi ñuy wax ak yow waaw moo tax mu nekk famille monoparentale Seyna Anas juddu non màgg ci dix ans yooyu yonent bi alayhi salaam am ñëw Medina moom benn moom képp ak yaayam. moo tax loolu du lay xale yi kenn manu leen a yar parce que man rekk man seen ndey rek a fi ne te kat ndey ji léeg-léeg yàgg waa ji yéen a xoole parce que ku nekk topp sa bëgg-bëgg ak sa bakkan ak say mer moo tax ngeen tas ngeen dem ci loo xam ne kat manoon ngeen a nekk waaye ku nekk topp son moi son négo waaw ba ngeen tas dem ku nekk dem xale yi léegi lu ëpp moom bu dee Europe ndaw si lañ koy jox waaw te leer na leen ndaw si leer na leen ne ndaw si manu koo yar manu la yar xale yi waaw bu bëggee teg ci di liggéey yi xale yi di dem école non seulement di leen jëli am ñoodu rek manu ko waaw yàlla tere mu naan da leen di yar dara léeg-léeg sax lu mu leen toggal teggu gu baax lu mu leen defal ñu lekk sax du ko man ay réchauffé lay def ay toggi pat yu gaaw taf-taf ndax amul temps waaw ah, diggante liggéeyam bi ay soxlaam ak xale yi dem ci crèche yeeg ñii ak école baak yooyu ci loolu lay ne xam nga ne kooku yarul kenn léeg-léeg bu sonnee bëgg a noppale ko xale yi nar koo sonal mu fexe nu ñuy génne waaw nu ñu demee ci mbedd yi rek baax na waaw bu ko defee moom mu noppale bu boobaa ñu dem nag ci mbedd yi uh, uh, ci hall uh, hall d'immeuble yi lu ne ñu fekk buntu kër yi daje fa ñi nga xale yi nga xam ne ñoom it kenn yaru leen ñu nekk fa di yàqu-yàqu goo xamante ni daal du ñu may jàmm kenn ñu dëkk ci kër gi duñu may jàmm ñu dëkk ci immeuble bi duñu may jàmm ñu dëkk ci koñ bi yor seeni motard yor lu ne ñu def ko ñu jàpp leen yi jàpp leen boo ñëwee naan sama doom déedéet sama doom dama koo yar du moom alors que noo ko yare kooku yaroo ko bu ñuy wax ngay ut lay naan parce que man monoparental la famille monoparentale mais ba nga xamee loolu lan moo tee nga des sa sëb sëy ah te dara taxul du bari ta dara taxul ñu denc sëyi lu dul yoo xamante ni nii ay futilité la waaw ay topp seen waa ji topp ay ay ay ay ay ay jaay waay c'est moi maa kii takk ceinture yi fi ñàkk fulla yooyu tamit ndaw si topp li muy topp ba ñu tas léegi nag avenir doom yi xal sànku kenn du leen yar waaw mooy de sax nga dégg ñu ne yóbbu nañ leen kaso yóbbu nañ leen dungu siin def nañ lii def nañ lii nga nekk fi di nii boo demee ba amatoo loo wax dem devant le juge di lay naan parce que moom seen bàyyi da daa quitter la la domicile familial bi man rek a leen war a yor ils sont trois wala lool ma war a xëy war a def lii looloo tax je n'ai pas pu les éduquer loolu du layi Seydina Anas a ngi moog yaayam kese ne woon ba yaayam gisee yoonu yiw gis buntug leer buntug mbaax muy sallallahu alayhi wa sallam ku nekk di dem di ko defal lu ne mu ne Seydina Anas mu ne sama yaay fa axadat ummi bi yadi waaw sama yaay téye sama lox fantalaqat bi ilay daal dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam yóbbaale ma yóbbu ma téye sama loxo jàpp sama loxo dem ci alayhi salaatu wassalaam fa qaalat mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndaw yàlla li lam yabqa rajulun wala imra'atun min al ansaari illaa waqad atfaxaka bi tuhfa mu ne ko man de gis naa man Umm Sulaym bint Milhaan defoon nañ tarjamaam ci nisaa'un xawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahunna wa ma'waahun mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amul kenn de desul benn góor wala benn jigéen ci lamsaar yi illaa waqad atfaxaka bi tuhfa lu dul ne indil na la jox na la kado waaw amul kenn ci lansaar yi góor ak jigéen ci am lu dul indil na la kado yow alayhi salaatu wassalaam waaye man nag wa inni man umm sulaym la aqdiru ala an utfihaka utxifuka bihi illa ibni hada man trouvé ma lu ma lay jox kado lu dul sama doom ji sama anas mii daal la am de te moom ma la fas jox nag kado kon nag fa xudhu waaw fa xudhu jël ko waaw fal yax dumk fal yax dumk na la liggéeyal maa badaa lu la soob rek noonu la neex mooy moom daal ah fii mu ne sa yaa ko ya man nii duma dara léegi ci moom mooy maay ndeyam waaye amatuma benn autorité ci moom lépp jox naa la ko mu ngi noonu xoolal na nekk moom daal lenn la dama la ko jox ngir muy nekk sa service comme ni mu la neexe sallallahu alayhi allah waaye teg na ko ci loxoy ku jaro teg loxo allahu akbar allah xadiis bii ah allah bu magg ngi te nag gis nga nii mu def nii yaayu yaayu imaam Maalik noonu la def imaam Maalik ya mi ñuy coow boroom ngir mi yaayam moo ko yóbbu mu jàngi yóbbu ko ci Rabi'at ar-Ra'i ibn Abdirahman ibn Abi Abdirahman muy Rabi'a ar-Ra'i radiyallahu anhu ne ko demal solol ko yére yu rafet ne ko demal ci Rabi'a yóbbu ko boo demee na nga jël ci moom ay teggin bala ngay jël xam-xam ba mu yor allahu akbar allah imaam ash-Shafi'i na ko noonu waaw yaayam moo ko waajal indi ko ci imaamu Malik radiyallahu ta'ala anil jami' nga gis gis nga naka noonu naka noonu naka noonu mooy daanaka mbir mi noonu la doon demee mais léegi ñi daanaka ñi gën a sàggan ci yar gone yi ci seen wàllu diine nga xam ne mooy seen lépp moo jigéen ñi waaw bu sax waa ji seen borom kër sax di nga yóbbu ci wàllu ay jàng alxuraan bi dégg noo day sonn bon du am temps parce que tamit jóge ci école bi di lundi au samedi wala au vendredi amul lu dul benn samedi bii lañu am nga nar koo yóbbu ci daara yi wala mercredi bu wàccee day sonn ak yooyu lay bu nañu ut ko takat léeg-léeg ñu ne mercredi soir wala samedi nañu dem euh, Disneyland fële ca Paris wala nañu dem sortie feneen ca ñokkala ko baa wala boog yi nga xam ne yu jege ay aan wala nañ dem fooy ji dem defi distraction nga gis kermesse baak yooyu yëpp nga gis ñu man cee dem boobu moom du sonn mukk moom waaye bu dee yëfi diine ñu ne déedéet bu vacances yi ñëw mu ngi jegee si li ma doon wax vacances yi ñëw nga jégg kàccoor yu mag yi def def ab journal yenn ci journalistes yi naan oustaz oustaz Diop ne oustaz de Diop a engrossé une petite fille xawma lan njaay waaw bu ko defee gaa yépp gaa yi bu ko defee ñu ne eh, ndaw si nag yooyu rek yooyu moom xaw ma yan information leen di raw mais du yooyu bu ko defee ñu ne eh, oustaz yi wóorul suñu doom yi yóbbu ko fii ci grandes vacances yi ci daara yi wóorul ñu téye kooku kan lay jàng kañ lay xam diineem noonu la ñuy bàyyi ba ñu màgg daanaka duñu xam lenn lenn lenn sangu set sax duñu ko xam wal iyaadu billah affaire u mbërëk waxiti noppi seen doom yi su rawatina jigéen ñi góor ñi dara duñu ko xam ñu nekk ay karkaas yoo xamante ne ni yu yuy wëy rek waaw yuy wëy nga xam ne mu ngi mel ni dañoo dindi seen ruux ci ñoom ñuy wëy di wëndël waaw lii yaay Umm Sulaym mu def sayyidatu Umm Sulaym moom la jigéen ñu baax ñiy defal seen doom waaw loolu lañ defal seen doom kenn du taxaw yow waajuru góor yi doo toog naan damay xaar yaay ji def ko yow it yaay ji bul xaar naan sama waa sama boroom kër def ko ku nekk defal li nga war a def ku deful li mu war a def yow nga def li nga war a def parce que parce que yaa ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla subhaanahu wa taala qu fegal leen anfusakum seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran safara ndax safara soosu safara su tarlaa ndax waquuduha nnaasu wal xijaara la koy xab bu ëllëg mooy annaasu nit ñi wal xijaaratu ak xeer yi te am na fa malaaka yoo xam ne amuñuy sentiment yii de fii alayha malaikatun ghiladun shidaadun la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yumaruun am na malaaka yoo xam ne ñuy xasanatu jahannam ñoom Maalik ak ay mbokkam amuñu sentiment naan ay yée nañ leen yërëm noo ñoom gis nga nit ki nit ki buy lekk ganaar waaw bi bu tiimee ganaar gi walla soos gis nga plaisir bi mu ci am bu koy lekk ñoom bu ñuy mbugal nit ki lu raw lool lañuy am plaisir ci loolu ndax lan dañuy jaamu yàlla waaw ñoom moom bokkuñu ak ñiy jaamu yàlla jàpp ko mbal la naa ne affaire bi diis na wuu naa ko def génn ci mbal gi déedéet dañ koy defa kontaan ndax ñoom laa yaasuuna allaha ma amarahum duñu mooy buur yàlla mukk lim leen digal wa yafaluuna te dañuy def képp dong maa yu'maruuna li nga xam ne moom la leen seen borom sant waaw kon nag ah waajur yi waajur yi ñoom ñépp góor ak jigéen yar sa doom farata teg ko ci siraatal mustaqim waaw te boo bëggee lu gën a yaatu dangay dem suuratul luqmaan nga xool alquran nim ñu waxe noonu la ñuy wa noonu la ñuy yare waaw laa yaa na laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim loolu la tàmbalee de mooy xam buur yàlla ndax koo xamul boo koy bokkaale sax doo ko tey mooy li ma doon wax sànq ne lool ngay commencer yi nga xam kan mooy borom bi yi nga xam ne ñoo yell ci moom yi jomb ci moom waaw yooyu nit ki da koo war a xam ba doo tàbbi ci yi nga xam ne ñoom dañuy annuler say jëf waaw kon lii sayyidatu ummu sulay mu def jigéeni léegi nañ ciy bàyyi xel indi yonent xool gis nit ku baax koo xamante ne nii ku sell la koo xam ne xam-xamu bi mu yor xam-xamu leer la bu tukkee ci yàlla nga jël sa doom nangu muy dem foofu di taataan ci moom waaw mais léegi wal iyaadu billaah da ngay gis ñoo xam ne ñoom dañuy fexe sax seen doom yi bu ñu fexe xam ko wala boog bu ñuy jataay moom ndax dañu naan yé après dañuy ja dañuy dañuy booleeg yàlla waaw nee na Seydina Anas nee na bi sama yaay waxee lool nee na yonent mi alei satu salaam d'accord fa xadamtuhu ashra ma liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dix waaw parce que Medina dix ans la fa def moom alayhi salaatu wasalaam fama darabani xoolal nee na gars yi déglu leen yéen ñu yor mbindaan yéeg yéen ñi am ñi nga xam ne ay boo yu leen di liggéeyal waaye yéen ñi yor seen doom yi waaw ndax léeg-léeg ki ñuy yar ni mu mel ki koy yar dafa jël ci ki koy yar dara waaw mu ne fama darabani yonent bi alei satu salaam masumaa dóor waaw loxo masula dal sama kaw jamais wala sabbani masumaa ŋàññe waaw masuma ne yow comme wax yi ñuy wax ñun rek yow ni nga soofe xam nga loolu ak ŋàññ la waaw hein yu mel noonu wax yu mel noonu mais pas daggalan wolof moom bu nee sabb moom daggal loolu moom arab yi xamuñu loolu buñ nee sabb sabba hoo ci arab mooy ŋàññi na la mooy wax na la rek loo xam ne du loolu mooy loo xam ne dal naqari rek mais bu dee wolof bu na nee mooy ay ndey la doon tudd waaw sa waajur wu jigéen na tudd jaar fu ñaaw loolu nag moom arab yi xamuñu loolu xam nañu lu niroog loolu waaw mais buñ ko waxee en général tub duñu jubluwuñ ci loolu mooy ŋàññu ma waxuma loo xam ne lu naqari la waaw wala abasa fi wajhi te masuma ko xool moom alay saatu salaam gis mu ñàngal sama kanam parce que am na lu ma def lu ma war a da def mu ñàngal waaw fuñ kanam gi masu koo def xar kanam gi moom alay saatu salaam loolu imaam at-Tirmidhi solo